bismillahi irrahmani irrahim rabbi srax li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli bokk ñu déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu su seen rajo ci seen jataay mi di riyaadu saalihiin ngeen koy am bés bu waxtu wi dillu suna di leen ko defal si ngeen ci ànd seen mbokk Alioune Sall ginnaaw ba ñu sante yàlla subhaanahu wa taala julli ci yonent ba sallallahu alayhi wa ñaan jàmm ci réew mi ak réew yi ko wër tey moo war a nekk suñu fukkeelu jataay ak juróom-ñeent ci riyaadu saalihiin koor gaa ngi dem yàlla ñu fi bàyyi buy del siwaat yàlla ñu fi fekk tabarakallahu sunu bindu démb bi am solo lool ñoo ngi taxawoon ci buntub ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar taxaw ci yonente ba di tere domp be jaawu sikkim maanaam nit koo xam ne daal bëggu la bejjaaw bu bejjaaw génnee ca sikkim ba rekk mu domp fas yéene sikkim bi du weex mukk ndax bëggu ko caa gis benn da koy gêner wala mu bañ muy gêner ñi mu nekkal mu complexe lool yonent bi ne laa tantifu shay shayb fa innahu nuurul muslim yawmal qiyaama bu leen domp seeni béjjaaw sikkim wala béjjaaw rek ndax leer la goo xam ne mooy nekk leerub jullit bi bu yawmal qiyaamate loolu kat kon ëpp naa domp bunt boobu fi lañu taxawoon démb ak addis buñ ci imaam Nawawi boole ñu war a ñëw ci bindub tey bi di fukkeel ak juróom-ñeent tàmbalee ko ci buntub ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett karahatil istinja bil wa massil farj bil min xayri usr lislaam di aaye al imaam annawi dina ko baaxe ci téereem bi di riyaadu saalixiin fa ñu baax ña jaaroon ba baax ñu leen di waxtaane ba tey di leen roy ba tey ne bunt bi dañ ciy tere euh, defaroo sa loxob ndeyjoor maanaam saw ba noppi di raxasoo loxob ndeyjoor loxob droite wala def magum saw ba noppi di raxasoo loxob droit wala téye sa li ci sa biir tubéy ak sa loxob droit wala teg ci sa loxo ci sa li ci sa biir tubéy bu dee jigéen ci loxob ndeyjoor loolu la bunt bi jàngale ah su ko defee xam naa ministre ba yor wàllu wér-gi-yaram waaw la ci wàllu cet nga xam ne bu nit jógee ca toilet lañ koy njëkk a wax mooy raxasul ak saabu mu raxasu saabu ba set loolu lislaam bu yàgg la ko waxoon ku yeewu ci yéen na raxasu ba set door a jàpp ku yeewu ci yéen ci nelaw na raxasu ba set door a jàpp kii wax ku nelaw ba yeewu na raxasu door a jàpp rawatina bu génnee ci toilette wala mu génn ci yu mel wala mu doxi ba ñëw sallallahu alayhi wa sallam mu ne isaa baala ahadukum fala yaxuzanna dakarahu bi yamini mu ne bu kenn ci yéen di saw bum téyee mukk loxom nday jooram sawukaayam bu kenn ci yéen di saw bu mu téyee mukk loxob ndeyjooram sawukaayam waaw mu ne yonent bi ne loolu boo kenn ci yéen def jël loxob ndeyjooram génnee ko li muy sawe téye ci di saw mu ne bugg ko kenn def allahu akbar ndax la ca mën a ajowoo ci euh, ay yëf yu bare bare bare <coughs> waaw moo tax moom alayhi salaam daawul tere saxaaba yi ne ko lu tax ñoom loolu yitteelu leen waaw médecine ñoom professeur Moussa Gaye Albert Roy ak ñoom day Fatou Diallo ñooñu ñoom Safiatou Guèye CTO ñoom ñooy gëstu ba xam ne ah lii moo tax wala lii bokk na ci li tax ndax gëstu ba xam lépp kenn mënu ko day gëstu rek ba am yoo ci xam waaye daal yonent bi tere na kuy saw téye sa loxob ndeyjoor la ngay sawe mu ne ah mu ne walaa yastanji bi yaminihi bu mu raxasee la muy sawe it loxom day jooram loxo droite bi bu bu bu mu raxas mukk la muy la muy tuure ndox kon li muy tekki mooy càmmoñ bee ko war a raxas moo ko war a téye mais gauche waaw loxob càmmoñ bi kon moo war a génne li ñuy sawe moo ko war a dencaat moo ko war a raxas droite bi bu amee lu muy def mooy sottil ko ndox bu ñu delloo ginnaaw ci bind yi weesu it nga dégg kon ba yonente bay aaye lekke càmmoñ mooy loxo boobu warta téye li ñuy sawee génne ko saw ba noppi téye ko muy saw ba noppi mu raxas ko ba noppi dugg ci ndab li sallallahu alayka allahu ya alamal doo ñoom duñu yow la ko waykat ba waxoon <laughs> waaw doo ñoom duñu yow am na solo ndax boo demee ci armée bi wala nga dem ci ñoom euh, Abubakar Saddiq ñaa ñoom dañuy sartal lu ñu lay jox ak càmmooñ nga koy nangoo ay boo ko nangoo ndey waaw général bi di la jox benn affaire nga nangoo ko ndey joor mukk càmmooñ nga koy nangoo nuyoo ko ndey joor bu ñuy maaj maaje maaje càmmooñ Euh, mon colonel Jibril Bodian lu ko yàlla yokk wér mooy wax mu mu ne ci sàppi julli cey buñ doon bàyyi xel ci noonu ñoo ñu joxalante ak ñun ni nu ko sunu diine sante kon yonent bi aaye na nit kuy saw tiyee sawukaayam loxo ndey waaye aaye na nit ku saw ba noppi di raxas lam doon sawe di ko raxase loxom ndey xëy na koo xam ne ki nag ndeyjoor ba baaxut waaw xam ba càmmoñ ba baaxut waaw kay càmmoñ ba baaxut waaye duñu wax da koo tàmm déedéet wala yatanafas fil ina mu bokk ci ñetteel yim ñetteelu lim tere ci addis bi mooy bu mu noyyi ca pot ba kuy naan bul noyyi ci biir pot ba wala yatanafas fil ina bul noyyi ca biir pot ba yor ab pot di naan ba mu yàgg nga nokki ca biir wala nga yorub kaas di naan ba mu yàgg nga nokki ca biir yonent mu ne bum ko def ndax am na xeeti feebar yoo xam ne ci wàllu yi ci pot ndax noyyi euh, saa am saarit la saarit mooy bu fas lekkee ba ba ñax ma des ba tóore rek a ca des loolu mooy saarit mooy aw des mooy loo xam ne euh, lu war a génn la yooyu doomu def daf koo am taflit ñandaxit euh, ndoxum nopp saw magum saw ngelawal noy oxygène ba oxyde carbone yooyu lu ci nekk dafa dafa buy génn li muy doon mën nga ne poison la wala danger la moo tax tafli deeg ñoom seen yooyu nga gis ñu ci bàyyi xel bu baax a baax a baax ba demee ci réew yi nga xam ne dañu leen a jàngal civisme je pense que noonu la te ñu te ñu gëm ko ci seen école yi ku ci soj dangay xam ni kii dafa soj ku ci soj bu njëkk mag ñi ne ñaan wax kuy saqat da ngay du mooyu waaw ba demee ci aj màkk gi réew yi asiatique yi li ëpp ci ñoom bu ñu sojee dañuy wut ak masque def ko seen bakkan ak gémmiñ gi bu ñu sëqat te la ñuy sëqat bu dee sunu réew ñun kuy sëqat ci biir ñu ngay nekk daal di koy see sëqat daal di xaaxtandiku daal di koy tafli ci sa musuwaar ñëpp yi seetaan bu dee ci jàkka jey da ngay ñu teg ay pot def ca suuf wala teg poti kese léeg-léeg nga dégg ku ni xaak na ko ca bàcc ndeysaan seet alaa kulli xaal yonent bi aay na fii ñett yëf di saw téye sa loxo sa sawukaay saw ba noppi raxase ko sa loxom ndeyjoor waaw mu di téye ko sa loxom ndeyjoor raxase ko sa loxom ndeyjoor ak noyyi ci biiru pot sallallahu alayhi wa sallam tere na ko ci addis boo xam ne bii muttafaqun alayhi addis yu bare bare bare la ci bunt bi imaam Nawawi mu ne nañ doyloo bii alayhi salaatu salaam jóge ci loolu ci imaam Nawawi mu indil ñu beneen bunt indi ca karahatul mashi fi na'lin waaxid aw xuffin waaxid li ghayri usr wa karahatul lubsi na'li wal xuff qaa'iman li ghayri usr alayhi salaatu wassalaam mi ngi tere fii bunt bi day tere doxe wenn dàll dañoo sib kuy doxe wenn dàll sol sa wenn dàll képp di ko doxe wala wenn wa dagg nga ŋàbb wenn way doxe wenn wa wala dàll carax walla dàll suset ferme fekk nu lañ ko waxe wala di sol saw dàll taxaw te mën a toog di sol saw dàll taxaw te mën a toog dàll wii nag waxul carax <laughs> maanaam di soli carax toog déedéet euh, solu carax solu carax toog wolof dañu ne ko carax ngoog ñu dem ci addis ba abu hurayrata radiyallahu anhu def na yonente beneen laa yamshi ahadukum fi na'lin waahidin waaw bu kenn ci yéen doxe wenn dàll bu kenn ci yéen doxe wenn wenn carax liyan'alhuma jami'an aw liyaqla'huma jami'an na leen sol ñoom ñaar mbaa mu summi leen ñoom ñaar na leen sol ñoom ñaar mbaa mu summi leen ñoom ñaar mu ngoog waaye sol wenn dàll di dox sol benn carax di dox yonent bi nee na tere nanu ko nan nan solandoo ñaari dàll yépp mbaa ñu summeendoo ñaari dàll yépp waaye doxee wenn dàll tere nanu ko lu tax mu tere nu ko daru ñu koy laaj tere nañu ko nan ko bàyyi rek sallallahu alayhi wa sallam ndax moom xam na danger yi ci nekk ngaañ ya wa anhu sami'tu rasulullahi yaqul isan qata'a shib'u na'li ahadikum fala yamshi fil ukhra hatta yusliha ngoog yonent bi alayhi salatu wasallam mu ne isan qata'a su daggee shib'u waro naali ahadikum dàllu kenn ci yéen mooy dàll wi li ngay roof te sa ñaari baaram yi di ci yoo roofe mooy shib'u waaw mooy shib'u aw carax carax day am ñaar yu jàpp wër sa tànk bi bi roofe ci droite bi roofe ci gauche mu am nag lu mel ni bakkan ca ci kanam roof nga ciy roof sa ñaari baaraam yi loolu léeg-léeg nga wax mu yàgg mu ne ceppet benn mu dagg mbaa mu rocceeku alayhi salaam nee na bu daggee wala mu rocceeku summil saw dàll summi ca des doxi tànku neen ba defar leen waaye bul ŋàbb wenn dàll wa di doxe ca des nogoy yaa ngi ciy dégg moom ku ko mën a def la tabarkal wa an jaabirin radiyallahu anhu naha an yantaxila rajulu xaayiman jaabir nee na yonente ma alayhi tere na kuy sol ay dàllam taxaw te mën a toog kuy sol ay dàllam taxaw te mën a toog ndax e, sol ay dàll ta toog moo gën sol ay dàll taxaw ca njàngalem sallallahu alayhi wa sallam mu ngoog loolu la ci jàngale alayhi salaatu wasalaam mu ñëw ci beneen meneen jàngale mooy fanaanoo sawara fanaanoo sawara ci sa néeg te fayoo ko bi ngay nelaw waaw loolu tam moo xam courant la moo xam sondeel la moo xam euh, aw ànd ab ànd la moo xam ab ànd la alayhi salaatu salaam mi ngi jàngale ci penc mi eh, di tere fanaanoo sawara am na ci nit ñoo xam ne dañuy taal sondeel di waxtaan ba bàyyi ko mu taal seen kër xam ngeen ci dara ca jamono yële ca Medina eh, tabarkalla xew-xew fa xewoon wala al Madina tubaab bi moo ñu yóbbe ci Medina ba mu ëpp <laughs> Eh, ngeen baal ma dégg ilimaan ji mu ne la la in rajaana ilal medina ilal medina waaw maanaam tubaab baa ko yóbbaale ba mu naan la in rajaana ilal medina ilal madi ma mu ne ilal me waaw foofu xarfu bi ci fatxa lañ ko maas na ma jéggal tabarakallah jàngalee tax rekk nu àgg ci eh, yonent ba nee ci hadisu abdullahi ibnu amarin radiallahu anhuma la tatruku naara fi buyutikum xiina tanaamuuna la tatruku bu leen bàyyi an sawara wi muy tàkk fii buyutikum ci seen kër yi seen néeg yi xiina tanaamuuna jamono ji ngeen di nelaw njàngale ngoog njàngale ngoog mu ne bu leen bàyyi sawara di tàkk ci seen néeg yi jamono ji di nelaw bu fekkee néeg bi dafa am aw ànd sawara mu ne bu leen nelaw te fayu leen ko jigéen ñi ngi dégg bu fekkee sondeel la bu nelaw te fayu leen ko bu fekkee làmp la bu leen nelaw te fayu leen ko bu fekkee bureau la bu leen wàcc te leen ko bari na ñoo xam ne seen bureau bu ñuy wàcc climatiseur ba noonu lañ koy bay làmp ya noonu lañ koy bay ordinateur ba noonu lañ koy bay bay fa yépp noona lu ci sikk rek bu ëllëgee yow a ba tere woon na la ko sallallahu alayhi wa sallam léeg nga dem ci benn entreprise lay seeral courant mooy ñi déggul njàngalem yonent bi nii alayhi salaatu wasalaam léeg nga dem ci école école ñëpp wàcc làmp yooyu tàkk leen lañu école ab lycée waaw danañ ci romb benn bu ñuy dem ndar léeg-léeg mu ne gaa yi nan fa jàdd ma fayal làmp yi yooyu li ci xew yu bare bare bare la bu ñu defee ne loraange gi mooy mu tàkk rek parce que tàkk kër gu tàkk ak xaalis bu tàkk sorewuñu te énergie énergie mooy li nga xam ne doole la ju ci kër gi di génn ci poos waaw danaa koy wax soxna si léeg-léeg <laughs> bu ñëwee bu taalee làmp bi ci buntu kër gi taal bu saal bi taal bu néegam taal télévision bi taal bu waañ wi taal bu kuur bi muy juróom benn làmp yépp yi tàkkandoo yépp yi tàkkandoo waaye ginnaaw yonent bi alayhi salaam daf noo waxoon lu jëm ci fayi làmp mën a ñokket ne ko fayal naa la làmp sàngam nu jërëjëf mu ne ko làmp sàngam it fayal naa la ko di ko fayal làmp yi ba mu des benn bi nu nekk maak moom ak télé bi waaw mu ne jërëjëf ma ne ko jërëjëf jàmm ne ñooy <laughs> amul xuloo amul xeex ndeysaan ndax noo bokk làmp yi maak moom sañ na koo taal waaw waaye moo tax moo koy fayal dama ko fayal naa la ko pour wan ko ne ko danga koo fàtte Oustaz <laughs> Alioune Mbaye waaw yonent bi alayhi salaatu salaam nee na laa tatruku naara fi buyutikum xiina tanaamuun daara jële tàkkoon ca almadina ca jamono yële te ndonga ya faatu woon ca bokk na ca la ko sababoon xam ngeen ne taalum guddi te bañ a te te te fàttee fay bëri na marché yuy tàkk la ko taal mooy sawara wi yonent bi wax ñu bàyyi ko fa branchement yu baaxut nit ñi dem ñibbi fayuñu kontóor yi contrôlé wuñu leen yëf ya def bes de tension ñëwaat ak doole ferñeent ya taal marché ba waaw ferñeent ya départ taal marché ba la naar naara fi buyutikum xiina tanaamun bu leen bàyyi sawara muy tàkk ci seen kër yi jamono ji ngeen di nelaw bu dee nogay léeg-léeg këriñ bu ñurut lay def ci ànd wi këriñ bu ñurut fas yéene boy gi au lieu mu boyal ko ca mbedd ma ba këriñ bi ñor mu indi ko mu jël këriñ bu ñuurut bi dugal ko ci néeg bi daal di tëj yépp bu fa bàyyee xale loolu mën na koo jural ab feebar mën na koo sax lor bu ko fa bàyyee bu fa nekkee nag moom mook boroom këram tabarkàlla leneen lay doon salla alayka allahu ya alamal huda laa tatruku naara fi buyutikum xiina tanaamuun bu leen bàyyi sawar muy tàkk ci seen néeg yi jamono ji ngeen di nelaw bu ngeen nelawul nag yéen xam waaye bu nelaw ba gee jot fay leen làmp yi te nelaw ci bunt boobu jëlee nañ ci abu musa al ashari hadis 1662 radiyallahu borom alxuraan ju neex ji qaala ixtaraqa baytun bil madina ala ahlihi min alleyli fa lamma xuddita rasulullahi bi sha'nihim xaala inna haadihi nnaara aduwun lakum fa iza nimtum fa atfi'uuha muttafaqun alayh Abu Muusa nee na dafa am lakk gu amoon ca Madina bi lakk gi lakkee am ñu ca loru am ñu loru ca lakk ga nee na bi ñuy waxtaan ba information bi ñëw ci yonent bi alayhi salaatu salaam ñuy waxtaane ah diw day këram nga daal lakk nangam nangam di wax bañ defee euh, bañu seetee bañu ñu ñu yëg ne dañoo fàttee fay walla fayuñu seen safara wa yonente ba daal di dox ab addis inna hazihi naara aduwun lakum sawara wii seenub noonu la sawara wii seenub noon la fa isa nimtum su ngeen naree nelaw fa atfi'uha fay leen ko su ngeen naree nelaw fay leen ko mu ngoog fay leen ko seere leen gaas bi ba xam ne seen nut fenn hmm? tabarkalla xool kontóor bi bu jaree taxawal ngeen taxawal ko bu ko jarul ngeen fay contact yëpp xool fil yi ñu branché te baaxut ndax xale yi la ak baisse de station yi yun seen yëpp ngeen door a tëdd loolu la yonente ba jàngale sallallahu alayhi wa sallam ba tey ci buntu boobu ci hadis bi ci mujj an jabirin radiyallahu anhu qaal xattul ina wa awkihu shaqa wa axliqu al abwaab wa atfu siraaj fa inna shaytaana la yaxullu siqaan wala yaftaxu baaban wala yaksifu inaan fa in lam yajid ahadukum illa an yacrida ala inaihi cuudan wa yadkura sma allahi falyafal fa inna alfuwaysiqa tudrimu ala ahli albeyti baytahum <laughs> tt salla alayka allahu ya alama alhuda yonente bi alayhi salaatu salaam ci hadiis boo xam ne muslim moo ko nettali daf ne xattul ina ubleen ndab yi nañ tàmbalee foofu ubbi ndab yi ubbi leen ndab yi lépp ndab bépp ndab bu defu ñam ndab lu mag ndab lu ndaw lu mën a doon yonent bi ne ubbi ko bu fekkee dafa nekk ci palaat muur leen ko mooy xattu muur leen ko ndax la ca mën a juddoo lépp ubbi ndab yi waaw muur leen lujum yi cey xoolal boo demee ci école yi gone yuy jàng jaaykat yi ñëw ci biti ubbi njaay mi di upp weñ yi gone yi comme li mbir mi saf na suukar am njaay ma rek lañuy wax ñu dugg classe seen prof di jàngale wala seen maître di jàngale mbirum cet di wax ndab yuñ dul upp lu tax man de sama daar jële léeg-léeg nit ñëw fa bëgg jaay si ma ne mukk dimbali leen ñu rek dimbali leen ñu rek ndax yonent bi daa wax ne ub leen ndab yi te jaaykat yi li ëpp ci ñoom lañu dañu ubb seen njaay mi dañuy bàyyi rek weñ ñi tiim leen ñool ñol ñol ñol ñol ñuy ub ub leen ndab yi waaw xam naa leson buy buy intéressé soodu Juuf lay doon eh, tubaarkàlla madam Ba ci Ndar waaw <laughs> ubbi leen ndab yi ubbi leen ndab yi muur leen lujum yi wala muur leen fruit ji waaw tabarkalla xattul ina waaye ñam mu ñu muurut njaay mu ñu muurut rawatina nga dem ba ci boori bo boori marché ak weñ yi ci marché ni ñu mën a voyager nga xam ni weñ yooyu la ñuy ndab ndablale dem ca lële jóge ca lool dem ci sobe jóge ca sobe sa dem ca fas wa jóge ca fas wa de oh ngeen baal sax sama yaram mi ngi daw daal di a ñëw nag ci ñam bi nga xam ne moom la nit ñiy lekk mun na ca cëpp teg ca tànk yaag yam cay teg yépp tabarkàlla fuddu ca tafli ca eh, dem ca toilette door a dem waaw loolu nga jaay ko nit mu lekk biiram di daw mbaa biir di ko métti wala mu jële ca ak xibon biir ba di neewee ko def yëf yonent bi nee na xattul muur leen ndab yi bind bi wala addis bi jeexut teg leen seen baaram foofu ñu ñaan sunu borom dund ba ëllëg ndax dafa am solo lool ci penc mi addis bi yonent bi jàngale sallallahu alayhi wa sallam ndekete maa faratna fil kitaab min shay'in ja alquran waxoon yonent bi alayhi salaatu wa amul lenn lu dul jàngal nañu ko la jërëgéen jëf ci kanam tuuti ñu welaat jataay bi incha allah ñoo ngi ñaan sunu borom mu sàmm leen sàmm nu nangul leen nangul nu yàlla yàlla defar seeni mbir defar sunuy mbir te def sunuy poos dara ngeen àndaloon ci waxtaani moo di seen mbokk Alioune Sall in uridu illa al islaaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu